amma ba'du fa yaquulu allahu azza wa fi suurati tawba di suuratu baraa di suuratul faadiha ak turiñu waxoon walillahi alhamdu wal kon nag ñu ngi woon ci laaya bi nga xam ne mooy ñeent fukkeel bi di suñu boroom kon di wax na yéen bu ngeen ko dimbaliwul yëg leen ne boroom bi yàgg na koo dimbali te kenn nekkul woon ak moom lu dul kenn la woon keroog bi ko yéeféru màkk yi daal di génnee fa nga xamante ne mooy Quraysh ndax ñoo ko poussé ba mu génn moom nag mu nekk kenn ca ñaar ña moom ak ba muy wax saahibahu àndandoowam bi di Seydina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda ba nga xam ne ci lay jàq ci waa Quraysh léegi mu ne laa tahzan yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko bul am benn njàqare inna allaha yëgal ne borom bi tabaaraka wa taala maana mu ngi ànd ñoom ba ni laay yi jeexe nga xoon nañ ne dinañ ñëwaat inchaa allahu taala walillahi alhamdu wal minna ci xool li nga xamante ne moom la borom bi di dund fii mooy li muy junj fii nii di wax ne dimbali woon na ko lu jiitu tey jii mooy keroog bi nga xamante xamante ne te tuddoon nañ ko fi bi nga xam ne ci la waa Quraysh daal di dajaloo fa nga xamante ne mooy Daaru Nadwa c'est seen assemblée bu diabolique boo bële nga xam ne mooy seen conseil de sécurité bu caaxaan nga xam ne lu fay l'islam kese fay génn daanaka léegi nag bañ fa dajalee ba nga xam ne ca la benn góor bu bokk ci waa Najd comme ni ko al imaam Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nettalee mu ñëw ne moom daa bëgg bu fekk ci plénière bi ci assemblée générale bi nga xamante ne nii de haute qualité la bi nga xamante ne nii boobu moom daa nekk plénière nekk bu extraordinaire foog ñu lijjanti daal di waxtaane nu mu gën a gaawee fépp fu kilifaay Quraysh nekk nañ gaaw wax ci ki nga xamante ne nii nag ndax balaa bëy di weesu mbuus ndax suñu noon bi alayhi salaatu wassalaam lañ ci jublu woon gaayam yaa ngay génn di dem Medina te moom daa mel ni léegi ludul la ilaha illa allah problème dina am caaf dina xëm te ñun waa Quraysh dinañ nekk ci problème ci looloo lañ bëggoon a waxtaanee am daal ci idée yi am ku jóg ne léegi moom nañ ko génne dëkk bi léegi bi mu waxee lool ash-shaykhun najdi paa boo bële jóge woon najd ne man daal gars yi ne ko yow foo mu ne najd waaye damaa romb bu dégg ñu ne da ngay di waxtaan ak suñu noon bi ñu bokk ma nekk nag koo xam ne comme que mag laa am naa ay xalaat naa bokk ak ñoom ne ko arhay ay wa marhaba man ngaa dugg si léegi nag ñu ne xam ne ñoo ne nañ ko génne mu ne ne leen loolu du xalaat bu baax parce que bu ngeen ko génnee daal ak conséquences yi ci gàttal loolu gisoon nañu ko léegi am ñu ne <coughs> bon léegi nañ ko tëj mu ne mukk bu ngeen ko tëjee gaa yi nga xam ne jot nañ koo gëm te génn dinañ ñëw daal di koy libérer am ñu ne nag Abu Jahl ne man daal seetlu naa ne boobu ba léegi ngeen di joxe ci ñi ngeen xam ne xalaat yi am na xalaat boo xam ne moom maa xatara ala baali ahadin minkum gis naa ne daal rotul ci li nga xamante ne xelu kenn ta toqul ci xelu kenn ci yéen boobu ba ñu ne ko lan la yaa abal hakam yow mi mi nga xamante ne yaay baayu sagesse ane waxal mu ne man daal li ma gis mooy nañu jël ci li nga xamante ne mooy ci waasoy arab yi ci néegu arab yi waa Quraysh ñii ñu jël fa ku nekk ab jeune koo xamante ne ku am doole kattan ndaw ndaw bu am kattan ku nekk ci ñoom ñu jox leen jaaso ñu dem bàyyi ko ba muy nelaw ñu daal di koy bett dóorandoo ko benn jaasi daal jaasi ku nekk dóorandoo bu ko defee deretam daal di tasaaroo ci li nga xam ne mooy qabiila yi Quraysh léegi nag waa këram li nga xam ne mooy waa banu Haashim ak waa banu Abdul Muttalib manuñoo xeex ak waa Quraysh yépp lenn kese la ñuy man laaj ñu diya nañ ay wa jox leen ñu indemnisation ñu daal di ndàmpaay yi ñu daal di leen koy jox bu boobaa Iblis di Shaykhu Najdi ne al qawlu ma qaala ar-rajul ne dëgg dëgg nag li nga xam ne mooy xalaat bi mooy li waa ji wax waxoon naa la bañ koy wax law sadaqa wax dëgg gis nga Iblis boo waxoon dëgg xam nga lan la waroon a wax al qawlu ma qaala <coughs> axi Iblis insi man mii nga xamante ne maa iblisul jinni wal insi la waroon a wax kay moom bu doon dëggu mooy daal dëgg dëgg xalaat bii nga xamante ne nii daal moom lañ war a jàpp te moom lañ war a doxe mooy bi nga xam ne moom la iblis mii xam ne mooy iblisu nit ñi di abu jahlin bi nga xam ne moom sama mbokk mi nga xam ne man nag man la grand la <laughs> patron la grand iblis di iblisu nit ñi jinne yi lool la waroon a wax ne sama bokk la kontaan naa ci moom léegi nag ci lañ ne woon dañuy doxal loolu ba ñëw daal ci gàtt gàttal bi xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lay waajal di gàddaay moo àndandoom bi di siddiquhul mukabbaru di seydina abu bakrin radiyallahu anhu mu daal di nekk ci néegam gaay ne dañ koy faat dañuy <clears throat> taxaw ci bunt bi xaar ba muy nelaw ñu daal di dem daal di koy faat di nga xam ne ci lañ taxaw noonu suñu boroom jël seen bët yi ñu taxaw di xaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn néegam romb leen tibb suuf di jàng yaasiin yaasiinu yaqra yaasiinan fajaa lahu wiqaaya aayatan lam yanal man kaana fil ujumi noonee la ko al boroomu xilaasu dahabi sayyiduna alxaaji Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaahu waxe ci xilaasu dahab muy siirati xayril arab ne yaasiinu keroog yaasiin muy sayidina yaasiin di sayidina taaha di sayidina muhammad aw sayidina ahmad rasulu rabbina rabbi rahmatu rabbina moom moomale alayhi salaatu wassalaam keroog moom yaasiin mu ngay jàng yaasiinan saar boo bale ñu naan yaasiin fa aghshaynaahum fa hum laa yubsiruun ni jàng ba foofu di di di leen sotti suuf yi naan suñu boroom ëlëmal leen gëlëmal leen daal di leen muur fa hum laa yubsiruun gisuñu dara suñu yonent ma lay saa saam di sotti suuf ci seen bopp yi ñoom abu jahlin ma ne woon moom moo leen di jiite léegi nag romb leen dem benn waay daal di ñëw nag romb leen fa waa ñu taxaw mu ne leen moo yéen lu ngeen di taxaw nii ñu ne ko ñun de Muhammad mais lañuy xaar alayhi salaatu wassalaam gisoo mu nga nële gisoo ci sori fële ca néegam ba mu ngi noonu loom la ñuy xaar ci kanam rek buy waa ji génn ñu daal di koy faat mu ne leen yéen xayyabakumullah yéen borom bi daal na leen kuttusal aa yéen yéen yéen yéen mu romb seen bopp yi nekk suuf laal leen seen bopp yi jàll na dem gaa yi ne làmb seen bopp yi gis suuf ñu ne ha daal di dem xool gis Seydina Ali ibn Abi bi biñ xëccee mbàjj mi gis ne moo ci ne ñu gën a mer nag daal di nag déchaîner les les les les les les seetkat ne gaa yi lañ wër nañ ko traqué nu mu gën a gaaw yow yow na na service de sécurité yeeg de recherche yeeg gaa yépp nañ leen gaaw nu mu gën gaawee ku nekk nañ ñu ko indi mort ou vif comme ni ko gaa yi waxe mi miatu naaqa nag lañ teg sans jëleen gaa yi seet seet yonent bi alayhi salaam entre temps ci gàttal mook Seydina Siddiq ñu dem xaaru Sawr ci montagne boobu daal di dugg ci puq foofu noonu ci li nga xamante ne mooy mooy moo moo mooy moo moo <coughs> mooy foofu la ci xuntu mi foofu la ci sawru boobu daal di fay dugg nag ba nga xam ne fa lañ fa nekk noonu léegi nag léegi <coughs> mooy fa lañ fa nekk léegi nag foofu biñ fa nekkee waa si nag léegi ñu utoon benn waay boo xam ne ku mënoon a xam mooy mooy maahiran xirriitan maahira koo xam ne ku mën a chercher xaafa ku mën a chercher ay chercher ay empreinte tomp ay emprent ay nit ay jeexitalu nit mu jaar léegi nag bi ñu leen di topp di leen topp seeni tànk ba ñëw ba ci buntu xuntu mi mu ne ah man de fii la mbir yi yem gaa yi xool ñoom Abu Jahlin ñëw gaa yooyu seen gàngoor ñëw xool gis benn pétax boo xamante ne nii daal moom daal gis benn lay lënd lënd yoo xamante ne nii ab jargoñ moo fa def an moo fa moo fa lënd ci buntu bu kii bi yépp ñu gis benn pitax ci yenn riwaay yi même bu dee ne riwaay yi mooy ci seen càllale am na wax léegi nag bon gars yi ne waa yow fii nan la fi ay nit di dugge liw yàgg yi lënt yi nekk ci pitax mii nekk fi toog buuf ay nenam yii loolu daa mën a ne léegi nag ñu dem boobu nag biñ nee foofu nag bañ agsee ci bunt bi la yonent bi alayhi salaam Seydina Siddiq gis leen ne yonent bi alayhi salaam mais ñoom kenn bu xooloon ci suufu tànkam rek dinañu gis léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Abaa Bakr ma dhannuka ne ko lan ngay lan ngay lan ngay xalaat ci mbiru ñoo xamante ne nii muy man ak yow ñoo xamante ne nii boroom bi ne moo moo leen ñetteel kon nag mooy bul am boo looti loolu la doon wax. ba pare di ko wax naan ko laa tax tahzan bul am dara looy njàq inna allah dëgg-dëgg borom bi maanaa mu ngi ànd ak ñun man ak yow alayhi yow siddiqul umma radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag loolu nag la borom bi di wax nii waa Quraysh daal di kutus daal di jaar feneen ba nu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jaar dans les par parmi les mailles entre les may du filet yi nga xam ne mooy ceinture gi ñu ceinture woon tëj Makka fépp di wër fu ne gaay ñuy wër ci àll beeg fu ne dem ba waa ca waa kër Ummu Ma'bad ak yooyu ca Ummu Ma'bad fu ne ñu fay wër di fa kii ak ci ñoom Suraqatu ibn Malik ba mu déggee neexal beeg yooyu na mu def ba nga xamante ne nii daal di topp yonent bi alayhi salaatu salaam ba nga xamante ne nii ci la gëléem kii fasam wax tànk yi di ci biir suuf si ba ni ma ko ñaane dagaan ko ay yoon yoon mu bàyyi ko doy nag mu mujj ne ko di kon bàyyi ma xam naa ne lii yow la yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ndax neexal bi la bëggoon a am moom moo tax mu woon dina fexe daal ba jàpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye bi tànku fasam yi di suux saa su ne bi mu leen di jege ci la ko ñaan nag ne ko bàyyi ma kon mu am lu mu ko bindal loo xamante ni amaana la loo xamante ne moom la ko bàyyee loon léegi nag daal di dem noonu la mujjee ba daal di àgg Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci loo xam ne waa Quraysh na kutus lool la suñu boroom naan wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla baatu ñi nga xamante ne ñoo yéefér yi nga xam ne moom lañ yëkkati woon ca daaru nadwa te yàgg koo ki yëkkati muy ki muy muy baatu kéefér ak fay l'islam suñu borom daal di koy teg ca dëgër lool wa kalimatullahi kanta kàddu yàlla di seydina muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ni ko yanu muy laa ilaha illa allah hiya lolyaa baat boobu kàddu googu la féete kaw loolu nag la suñu boroom di wax fii ne keroog bi ma koy dimbali est-ce que daam am na kenn yéen ci mbindee fii koo xamante ne nii ku ci jàpp la amul mooy moo tax lenn ci boroom xam-xam yi naan fii suñu boroom daa daa xaw a daa xaw kii Eh, yedd jullit ñépp ba mu def Seydina Siddiq ndax li mu wax il qaala sa ba ma koy dimbali keroog moo sa kenn la woon ca ñaar ña kon kooku moom mooy kooku moom nekkul koo xam ne bokku na ci ñu doon diis diis lu waaye sax loolu nooy mooy li gën a kii mooy déedéet du Seydina Siddiq kese mooy ñu bari ñoom Seydina Usmaan comme niñ ko gisoon Seydina Ali ibn Abi ñoom ñépp Seydina Umar ibn al radiyallahu anhum waaye ñoom seydina abu qataada ak gaa yooyu yépp radiyallahu anhum ñoom seydina wa mawlaana abdurrahman ibn awf mi nga xam ne keroog ca tabuk waxuñu ko bañ fa demee foofu la jiitee woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu fa ne benn bi dafa amoon aajo jum doon faj ànd ak seydina al-mughira radiyallahu anhu ibn shu'ba ba mu demee nag ba jàpp ba dem ca àll ba ba ñëwaat fekk ñuy julli ñu jiital seydina abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu bi mu ñëwee moom mu fexe bëgg reculer mu reculer yonent ma lay saa saam ne ko déedéet ne ko bàyyi ko noonu léegi nag ci la daal di fekk ñu rawe woon ko benn rakka Seydina yonent ma lay saa saam ci fajar gi ginnaaw bi Seydina Abu Abdurrahman dal di daal di sëlmale ci la jóge moom mook Seydina al-Mughira ku nekk daal di fay rakka bi nga xam dal di bokk ma jotal jot ba matal rakka bi nga xam ne moom moom la moom moo la rëcc ci imaam bi mooy kenn ku jiite yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu Seydina Siddiq moom dinañ ko gis ak yooyu bu yonente mi alayhi bi suñu boroom wa maa muhammadun illaa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata bu foofu bu ñu faagsee dinañ wax insha allah ci gaañu yonente mi alayhi salaatu salaam dinañ gis sayyidina siddiq moom jiitewu ko ndax dafa bu xew yu amoon ci waa banu salim ibn amr ba aw aw fu boog ba fa yonente mi alayhi wa sallallahu alayhi wa wa ala alihi wa